xuquqi imaan baaxoo def ak yéen ci weeru koor wu nekk fii ci Darou ci ndigalul ki nga xam ne moo fi toog toogaayu borom Darou Moukhty tey muy sëriñ si Xadim Mbàkke kon dikkaatante ji incha allah ci ñaareelu fan bi ñu fas yéene ànd ak kenn ci ñi nga xam ne ñoo fas yéene ànd ak ñun diirub weeru koor yi ngir fàttalente ci lu jëm suñu wàllu diine ak lu jëm suñu wàllu àdduna bala ñuy dugg ci waxtaan wi dañuy jox koo xam ne miin nañ ko ci jataay bi muy sëriñ Mouhamed Hadi Touré doomu sëriñ Abdou Aziz Touré bu Faas daaw tamit mu bokkoon ñu jataay bii ñëwoon fi defoon fi waxtaan wu am solo yaakaar naa ne kenn du ko présenté fii ci Darou Moukhty ren jii tamit mu am yéene ñëw bokk ak ñun jotaay yi nga xamante ne moom la def ci weeru koor yépp incha allah kon tey di bisub tàmbuleem ñu fas yéene ko jox mu jàng alquranul karim ubbee ko jataay bi bu ñu tëj jotaay bi tamit ñu joxaat ko mu tëjee ko alquranul karim te tamit loolu du yem ci bisub tey bii waaye incha allah fas yéene naa fas yéene naa ñëwaat ci biir koor gi. yeneen bis yoo xamante ne tamit ni mu ko defee tey jii noonu la ko fas yéene def ak ñun kon loolu ñu ko ci sant di ko ci gërëm te ñaan yàlla fay ko gën jaara fi fay kon bala ñuy dikk ak sëriñ njaar Ndiaye Rachid mi nga xamante ne moo war def waxtaan tey dañuy jox sëriñ Mouhamad Adi Touré mu jàng aayatu min al Qur'an karim ngir ñu ubbee ko jotaay bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم jërëjëf sëriñ Mouhamed Hadi Touré ci njàng mu am solo moom mu nga xamante ne moom la tëjee jotaay bi te fas yéene ko tëjee tamit jotaay bi incha allah fas yéene ànd ak ñun tamit ci weeru koor bi yëpp ci saa yu ñu ko soxlaa rek ci jotaay yu mel nii incha allah mu fas yéene ñëw ànd ci ak ñun. kon xamaa ne dañuy dugg ci waxtaan wi rek dalal boroom xam-xam bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir mu fas yéene ñëw ànd ak ñun. ci benn ci tomb yi nga xamante ne nañ ko muy baatinul ismi ki ñu dalal tey nag mooy sëriñ Xaadim Njaay moom tamit mën nañoo wax ne du gan ci jataay bii ndax ñëw ñëw na fi ñëwati fi kon bokk naa ñun jataay bii ay yoon yoon kon lii day firnde ne rek yéene joo xamante ne am nañ ko ci tasaare lislaam te yaakaar naa ni su ma euh, waxee ay jaar-jaaram ci wàllu jàng ak jàngale loolu dana am loo xamante dana ko dana firnde li nga li nga xamante ne moom laay wax kon ci gàttal rek damay xamle aslëf rek ci ay jaar-jaaram euh, muy suñ xaat njaay rasit yàlla mi ñu ko baaxee ci dëkk bu ñuy wax Touba Mirina waaye nag Touba Mbàkke foofu la màggee foofu tamit la jàng alxuraan ci daara ju ñu xam muy daara yi Baye Serigne Jatara foofu ci bu ndaw foofu la jàng alxuraan waaye nag mi ngi mottalee njàngum alxuraanam ci njaareem ba mokkal alxuraan foofu mi ngi tàmbalee jàngum xam-xamam tamit ci daara yi sëriñ Abib Mbàkke fii biir Touba muy béréb bu ñëpp xam ci wàllu jàng xam-xam ginnaaw bi mu fa jàngee aslëf la fa jógee dem Murtani dugg ci benn euh, benn benn benn maad bu ñuy wax al maad as-suudi yi waaye ñaar at la fa def dellusiwaat fii ci Sénégal continuer rek ci gëstu xam-xam ci jàng googu ak jàngale. ci kaw loolu ci la ubbee jënn daara joo xamante ne dañu fay jàngale alxuraan ci Touba moom mii mu koy saytu dafa jàngale alxuraan waaye nag yëmul ci njàngaleem alxuraan moom dong waaye tamit dafa dafay jàngalewaale xam-xam ci biir loolu tamit naka noonu tamit bari na conférence yoo xamante ne moom mii bokk na ci nga xamante ne ñoo koy def. yemul ci jàngale mi ak conférence yi kese waaye rajo bi ñuy wax Diso FM am na fa benn émission boo xamante ne moom mii mooy ka nga xamante ne moo fay dem di fa xamal nit ñi lu jëm ci seen wàllu dina ak di ci yee membre la tamit ci rabitatu rabitatu euh, rabita lil lil madaris al quraniya moom moom itam membre la ci rabita boobu noonu kon ci gàttal su may wax jëmm ji nga xamante ne moo fas yéene seq ak ñun jotaay bi tey mooy seriñ Xaadim Njaay Rasid yaakaar naa ne ñu baree bari xam nañ ko kon bala may guddal rek dama koy jox kàddu gi mu dugg ci waxtaan wi ñaan yàlla defal ko tawfiix te defal ñu ko te defal ñu ak dégg ak topp te ñu fàttali mbooloo mi rek ne euh, képp koo xamante ne am nga laaj bu aju ci li nga xamante ne moom lañ waxtaane soo ko joxee ñi nga xamante ne ñooy yor kër yi ñu mën nañ la ko bindal bu la neexee tamit mën nañ la jox kër nga bind ko ci incha allah bu waxtaan wi jeexee laaj yi des nañ ci tontu laaj yi nga xamante ne moo jëm ci wàllu fiqh tamit incha allah des euh, su fekkente ne am na ku ku am laaj bu jëm ci wàllu fiqh soo ko joxee ñooñu tamit incha allah bu jataay bi jeexee wala beneen jataay bi ci sës incha allah des na tontu ci laaj yooyu kon ñu jox kàddu gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina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 di bëgg bu baax mu musal nu ci ay sunu bakkan yi ak sunu ñaawtee fi jëf yi di wax ne yàlla moom yi képp koo xam ne gindi na ko keneen du ko mën a sànk di wax ne yàlla moom yi képp ku mu sànk it kenn du ko mën a gindi di seede ne amul benn buur bu dul yàlla moom rekk la moo yore nguurug boppam gi di ci doxal nu ko soobe te kenn bokk ko ak moom di seede ne ndawam loole di muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko yónni woon ci jaam ñi ngir mu jàngal leen lépp loo xam ne jaadu nañu xam ko seen digg ak seen boroom ak seen digg ak seeni moroom di wax ne yéen ñi nga xam ne ngëm yàllaa ngi ci yéen na ngeen bàyyi xel yàlla te di ko wattandiku te wattandiku yàllaa ngi feeñ ci topp ay jëfam bàyyi li nga xam ne da koy tere te ngeen def ko seen kem kàttan te bu faatu ñëw lu may nga xam ne daleen a fekk ngeen womatul yàlla di wax itam ne nañu bokk ragal yàlla sama borom mi nga xam ne moonu bokk bind ci benn bakkan di aadam génne ca bakkan boobe soxnaam su tudd xawwa ci ñoom ñaar ñooñu mu tasaare ci ay góor yu bari ak i jigéen ñu tosaaroo ci àddina bi di wax ne ragal leen yàlla mi nga xam ne ci moom ngeen di laajante waaye ngeen ragal itam li nga xam ne moo di ak meen wala sax su fekkee ne dañoo ànd ak ñu jàng wal arxaami ñu wax na it yàlla moom yi nga xam ne da ngeen ciy laajante waaye di laajante ci seen bokk goog yi di wax ne yàlla sama boroom subhaanahu wa taala mi ngi leen di bàyyi xel ko it ngeen bàyyi ko xel bu loolu jàllee noo ngi wax ne ragal yàlla war na ci nun suñu borom ne ko sant niki noonu it wax joo wax wax joo xam ne jub ju jub kocc la loolu itam lu nu sant la ndax ci la yàlla yi mën a yewenale suñuy jëf ci la ñuy mën a jéggale suñuy bakkaar di wax na yàlla moom yi akub yonenteem képp koo xam ne topp nga ko na la wóor ne texe nga texe goo xam ne gu màgg a màgg gu rëy rëy la loolu mbokk yi ci ak njëlbeen moom la nu njëlbeenoo ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ko daan jàngal ay saxaabaam daan ko ji daan ko jiital ci lépp lu muy jàngale loolu moo tax ñu jiital ko noonu nii noo ngi sant yàlla sunu boroom tey nuyu mbooleem ñi nga xam ne dañ leen a fekk fii ci barab bi tàmbalee ko ci kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk dëkk bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci seen ron di jéggul yàlla sunu boroom subhaanahu wa taala ci njëlbeenu ramadan gi di ko ñaan ci mbaaxam ak ci sellaayam ak ci kaweem mu jéggal na sunuy bakkaar nu bokk ci ñi nga xam ne ba ramadan di jàll seen bakkaar yépp dañ koy far waaye ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di nangul yàlla lañu ko yàlla defal ak mboolem jullit fu mën a nekk ci àddina bi bu loolu jàllee tomb bi nga xam ne sëñ Moodu Kara juñu na ko léegi doonoon na yell ci keneen mu waxtaane ko kudul sama jëmm muy baatinul ismi di bakkaar yoo yi nga xam ne dañuy waaf ci xolu doomu aadama nit ne mukk ak moom ci ay barab te ay nit duñ ko xam tax léeg-léeg ñu di ko diglu wala léeg-léeg ñu di ko doxal ay service te muy loo xam ne yàlla sama borom mi dara umput ma ngay jàkkaarloo ak moom di mbir moo xam ne mu doy waar la ndax bokkut ak bakkaar yu mag yi nga xam ne léeg-léeg doomu aadama bu dul yàlla it mu rus ay moroomam ci def ko lu bëree bëri ci xeeti bàkkaar yi ay jëw aki rambaaj ak yu mel noonu bu dul yàlla it léeg-léeg doomu aadama am kersa ci moroomam di xam ne jëwkat la wala moroomam di xam ne rambaajkat la waaye ñun lii nuy waxtaane mbir la moo xam ne sunu borom subhaanahu wa taala bokk na ci euh, ñiy jàkkaarloo ak loola ci xolu doomu aadama donte nga xam ne léeg-léeg dana am ay màndarga ci bit nu bàyyi xel ne sunu borom subhaanahu wa ta'ala bindul bindeef yi ba àggal boyal leen loolu yeeta na ci wax ne ndax dangeen a jortu ne dama leen bind noonu rek ci ay caaxaan walla ngeen defe ne du yàgg ba ngeen ba ngeen dellusiwaat ci man loolu ñu ci yee aadama mu xam masuliyaam waaye ñu ngi ko ci tiitloo itam ci mu xam ne bukki wiiri wiiri jaari ndaari afa xasibtum annama xalaqnaakum abasa wa annakum ilayna la turjaun sunu boroom subhaanahu wa taala mi bind doomu aadama da ko bind ngir mu doon koo xam ne bis dana mën a ñëw ñu man di ko togg ay jëf naan ko defal ak bàyyil mu nekk ndab loo xam ne li yàlla digle ak li muy tere ci moom moomi la jëm borom bi subhaanahu wa taala jox ko ay jumtukaay yoo xam ne bu bëggee am xam-xam wala mu bëgg a jëf li ko yàlla sant dana ko man tàmbalee ko ci xol jox ko ak dégg jox ko ab gis jox ko ay cër loo xam ne laaju ko yàlla waaye yàllaa ko ko jox ni'matan minhu wa fadla ak it bëgg mu xam ne bu ëllëgee bu ne ko la ma la doon def loo du mën a am awlay ci ne awma jumtukaay yu ma ko defee woon cër yooyu yi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala jox doomu aadama te moroomu doomu aadama mënu ko koo jox képp koo xam ne yàlla dogal na nga tàggat ko ci loo xam ne day dellu ci topp sa boroom di wut ngërëmam na la wóor ne kon jox nga àq cër yooyu te danga noppal sa bopp ëllëg yowmal xiyaam ci kanam yàlla képp koo xam ne tàggat nga sa cër yooyu ci sa nammeelu bopp ak sa bànneexi bopp woo xel àq yàlla mi la ko joxoon yàq nga sutari bopp yi defaroo ko perte nga te da nga texee di wala yaasu billahi taala da nga yàggal sa bopp ci kanam yàlla ci xisaab ndax inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masula ak dégg akub ak akub xol yàlla sa boroom ci alquran fi surati l ci aaya fanweer ak juróom benn nee na laaj ëllëg ci kanam yàlla wala ci kanam euh, bindeef yépp bi nga xamee ne nag xol ci cër yi ñu doon waxtaane da cee mel ne ab buur bu yilif ay soldaaram nga xam ne mbooleem li cër yi def na la am amal lu la wóor ci ne xol baa koy digle mboolem cër yi ci ron ubood yeeg xol la ñu nekk ci ak noteelam itam la ñu nekk doomu aadama ak njubam akuk jàngam ma ngay bàyyikoo ca xol ba xol bi mooy lànk léeg-léeg wa taaba qulubuhum xol bi itam ka kadalika mooy nangu li ko borom bi subhaanahu wa taala digal loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teeloon a yeete ci buntu boobu wax ne na ngeen yëg ne ci yaramu doomu aadama aw lumba nga ca woo xam ne bu baaxee léppam baax waaye su bonee daraam duutu mën a baax mu mel ne nag gannaaw xol wàccuwaay boobu la am ci biir cëri doomu aadama ittewoo wéral ko la ca nekk ittewoo jubbante ko ni ñuy def bant bu dëng li gën a yàlla ci koy dox jëm ci yàlla ca la bokk ndax tawatu tawati xol bokkut ak tawati yaram tawati xol lu nëbbu la loo xam ne léeg-léeg sax nit ki tawat te du yëg ne daa tawat loolu sax moo jur lu ëpp ci nit ñi di sàggan ci faj tawat jooju léeg-léeg nit góor góorlu ba xam ne daa tawat mu jafe ci moom muñ gi muy muñ ci yoon wa muy jaar traitement yi muy jaar la nga xam ne war na koo jëfandikoo ba tawat ja dañ wex gu mu weex ci bakkanam léegi-léegi mooy tax mu jafe ci moom te xam ngeen ne jàngoroy xol bokk na ci li koy saafara mooy mu xaalafatul hawa wuuteeg sa bëgg-bëggu bakkan te doomu aadama wuuteeg bëgg-bëggu bakkanam lu ko jafe la moo tax sama teg ci ak texe ëllëg ci bu wuuteeg bëgg-bëggu bakkanam boobii wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an il hawa fa inna al jannata hiya su amoon pas pasu mën a muñ diirub liñ koy fajit mu am ku koo xam ne docteur la bu xereñ bu ko mën a jaarale ci ay traitement yu wóoru ba mu wérit lu ko jafe lay doon rawatina ci ji jamono bu ñu seetloo li ëpp ci sunuy jubluwaay ñun nit ñi kenn ku ne boo jëmee ci ab jataay yaa ngay xoolaat sa yére ba xam rafet na ngir nga mën koo yóbbu ca mbooloo ma kenn ku nekk ci nun yaa ngi ittewoo sa kër ndax rafet na di ittewoo li ngay lekk ak li ngay naan ndax set na ak sell na di ittewoo it li ngay war waaye yooyu yëpp boo ko xoolee mooy bëgg nit ñi mën laa xool rekk la yooyu nit da koy def ngir bëgg nit ñi mën koo xool wala ñu xool la mu yor ñenn ci doomu aadama yi sax jortu nañ ne gannaaw nga xam ne loolu dem nañ ba àgg ci jamono joo xam ne ku ñuy naw ci lañ lay naw ku ñuy joxañ ay baaraam tam ci lañ lay joxañe ay baaraam xool leen colom gi xool leen këram gi xool leen li may li muy lekk li muy naan xool leen li mu war tax na ñu fàtte wala ñu fàtte fàttelu wala ñu réere wala sax ñuy réer réerlu qul ma shi'ta min mbir mu itteel moo xam ne daa jaada woon ñu nemmeeku ko te mooy lumbu wooyu ma waxoon léegi mu di xol innahu al qalbu fa huwa du amrin ajib moom moom mi may waxtaane te am ko ngeen am ko mooy xol ku rëy mbir la mbir mu màgg la moom xol ndax seet leen yàlla sa boroom akuk màggam li muy màgg-màgg fii mu ne xaj na ci xol xolu doomu aadama mën naa teewlu màggug yàlla gi borom bi subhaanahu wa taala mën naa xalam bu baax a baax ci li aju ci màggug yàlla gi borom bi subhaanahu wa taala jamono ji ñuy dund nag baraana xol yu faatu bu yàgg xol yoo xam ne wow nañ bu yàgg ba àgg nañ ci mënatuñoo gis munkar ba xam ne munkar la seen xarkanam ñangatut mukk ngir ne dañuy tooñ yàlla xàmmeetuñ loo xam ne maaruuf la te maaruuf su ma ko waxee waxuma maaruuf ci aada waaye maaruuf ci sharia laa bëgg a wax ñàkk gi xol yi ñàkk dund faatu ba xàmmeetuñ loo xam ne maaruuf la tax na doo gisati ñaari nit ñu taxaw di laabiirante ci muttu maaruuf wala ñu jeewootante léegi kay la ca waaf mooy ay mbañeel mooy ay iñaanante ci diggante doomu aadama yi diggante jege ñaale beeg ko jege wala diggante doomu aadama ak boppam bariwaana ay bàkkaar yoo xam ne boroom ma ngi koy bëral ci kanam nit ñi te amu ca kerso di ko wax ñëpp di ko dégg maa def nangam biig loola sabab baa nga dellu ci wéradi xolam mbokk yi xol lu bari ay ngëneel la waaye lu bari ay may la loolu moo tax alquran buñ ko dee xool dañuy fekk aayaat yu bëree bëree bari ñuy waxtaan ci mbirum xol moom yi ndax borom bi subhaanahu wa taala àgg na ci wax ne silmaxa ci ay bët taxuta silmaxa waaye silmaxa ci xol mooy silmaxa ga dëgg loolu moo tax ñu tànn tomb bi fas yéene koo waxtaane di ñaan ci sunu borom subhaanahu wa li nga xam ne moo di ndimbal ni ko waxe woon ci njëlbeen sabab bi nga xam ne moo tax ñu tànn ko nag mooy yàlla sa borom dafa digle ñu laabal xol daa digle ñu tame ko daa digle ñu lay ko sellal ko bal sax daa bokk ci jubluwaay yi li taxoon mu yónni yonente yi mooy ñu sellal xoli nit ñi moom sax la jiital ci ñu leen di jàngal alquran wala sunna ndax bu alquran ñëwee ak mbaaxaayam gi sunna ñëw ak mbaaxaayam gi fekk fa xol bu tilim fekk fa xol boo xam ne daa wéradi xol boobee boroom du ko jëriñoo huwa alladi bacasa fi lummiyiina rasula minhum yatluu alayhim ayaatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba walxikma wa in kaanuu min qablu la fi dalaalin mubin li ma itteel ci aaya boobi mooy wa yuzakkihim jim jiital door a indi wa yuallimuhum alkitaaba walxikma kon yow sëriñ daara bi jàngale ci daara di joxe di joxe alquraan yi kese te defaroo xolub boroom ah bul moos miim ëllëg ñu ñëw ne la sa dongo baa def nangam ndegam danga ngaa itti wa woon sol ko alxuraan ja wala da ngaa itti wa woon sol ko sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te jàng te defaroo xolam ba ñaareel bi mooy xol ci dundug doomu aadama mooy orienté nit moo koy rëddal ay palaa yoo xam ne cëri ñoom doonuñu lu may ñoo xam ne dañoo ñëw rek di wéyal bu xol bi laabee ci mboolem xeeti tawat yi doomu aadama laa sakka ci ne dana topp boroomam dëgg-dëgg ak topp bu xol bi laabee ci ay tawat jikkoy doomu aadama dana rafet bu xol bi laabee ci ay tawat mbiri doomu aadama yépp day jub mu texe moom si jëm boppam waaye ku mu toogal nga texe ci jariñ la ci jàllale li nga xam ne moo nekk ci moom ci yow ñetteel bi mooy xol ci boppam moom rekk la yàlla tànn ci biir cëri doomu aadama di ko xool yàlla sama boroom xoolut sunu yaram yi kii daa xees walla kee daa dénga ma ñuul xoolut itam sunu suwar yi kee ab ga naar la wala ab séeréer la wala pël la loolu yàlla ittiwoo ko loolu ñun ñi ñoo ko ittiwoo ñun suñu biir waaye yàlla li mu ittiwoo di ko xool mooy xoolu doomu aadama mbokk yi lu yàlla di xool mat na bàyyi xel loo xam ne yàlla sa boroom moom rek lay xool ci doomu aadama doomu aadama war na koo bàyyi xel bu baax te di ko tame lépp loo xam ne bëggul yàlla gis ko ca mu bañ caa ñeenteel ba mooy mbaaxu xol bu baaxee réew mi baax ndax nit ki balaa mën a nekk ab citoyen boo xam ne day baax réew mi mu nekk man koo jariñoo day fekk ab xolam baax li ëpp ci li nga xam ne ñu ngi koy jàmbat ci miim réew ci ay xeeti yàqu-yàqu mi ngi delluwaat ci xol yooyu yi nga xam ne dafa yàqu te yàlla dogaloon na Sénégal amoon na ay nit ñu baax ñoo xam ne defar xoola leen fi indi woon ay nit ñu baax ñoo xam ne dañoo njëkk xeex ak seen bopp ba mbooleem tawat ju nekk ci seen bopp ñu dindi ko waaye góorgóorlu nag ci fexe ba teg nit ñi ci yoon woowu loolu nag dañoo dem ba àgg ci jamono joo xam ne dafa xaw a manqué lool ba ci dayo ba léegi relation bi nga xam ne mooy dox diggante nit ki ak ka nga xam ne moo koy tarbiya li ci gën a bari la ñëw rek ak a dem ñëw rek ak a dem nag taxut xol defaru yar koo taqool walaazimu walaazimu mulaazama kenn ku ne xam na ko man laa yazaalu dañ mukk di jaamu boroomam kooku lañ wala ci njubug yàlla gi borom bi subhaanahu wa taala loolu moo tax bu fekkee bat li nañ ko delloowaat ci ñi nga xam ne ñooy fajkat yi ba xam nañ daan faje bu njëkk ñu ngi koy fajem bokk na ci solo yi tax ñuy waxtaane tomb bii mooy tawati xol yi ci jamono ji dafa bëri iñaan mi ngi ci mbedd mi ay jeexitalam noonu mbañeelañ ci mbedd mi ci pénc mi ñaaw njortu ci sa mbokkum jullit mi ngi ci pénc mi rëy sa digg ak sa borom ba doo def lim la sant sa digg ak sa morom ba doo jariñoo lay wax li nga xam ne moo di nifaaq moom itam kadalika mi ngi ci pénc te loolu lépp boo ko seetee ma ngay delluwaat ci xoli doomu aadama yi nga xam ni lu ci gën a bëree bëri tàmbalee ko ci sunu bopp dafa yàqu. ku seetoon sa bagage yi bopp rek da nga ci fekk ay ordonnance yu bëri yoo xam ni yenn yi sa bañ a doon metti moo la yee guddi nga xëy dem ci dentiste ba mu dindi la ko laata mu koy dindi mu am lum la wax na la mënoo koo ñàkk a jënd nga jënd ko. kenn ku nekk ci noonu bu xoolee ci ay bagaasam rek la ca nekk ci ay xeeti ordonnance yoo xam ne bëggoon a faj yaramu boppam wee tax kenn xamul nu mu waaye nag noonu ñuy tewoo sunu yaram wi noonu lañu ñu war a ittewoo sunu xol yi nga xam ni bu muccee ëllëg ci la ñuy mën a mucce waaye bu ñàkkee mucc ëllëg ci la ñu amee tawat yi njëkk a waxtaane ci tawat yi nekk ci sunu kanam mooy tawa tawat ju tudd al hawa maladi boo xam ne hawa la tudd moom nag bokk na ci tawat yi nga xam ni ku yàlla sa borom subhaanahu wa taala dimbaleelut boppam yërëmal la boppam boo moywul amee nga ko baraana ku tabbi ci ak fiiram ba mu rax ci kawam mu mujj ñu naan jaamub yàlla la fekk jaamub moom hawa moomee la yàlla sa borom nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne seen yàlla mooy seen bànneex kon xawaa ndekete léeg-léeg day nekk ilaah te ilaah bu am ci àddina bi bu dul yàlla shirk daal di taxaw ka koy topp it na xam ne ma ngay topp keneen ku dul borom bi subhaanahu wa taala kenn ku ne xam ne ne xawaa dëgg la doomu aadama dañoo bind ci moom xawaa ndax ak desam su fekkoon ne binduñ ci moom bëgg aw ñam du lekk buñ bindu coo bindutoon ci moom bëgg ak naan du naan buñ bëggut buñ bindutoon ci moom bëgg ak sëy du sëy aadama lu koy jariñ fii ci àddina waaye na nekk hawa bu ñu tënk sunu borom subhanahu wa taala kenn gënta sànku ku topp hawaam bi gayri hudan min allah nga xam ne kon hawa bu fekkee ne ni danga koy topp waaye bi hudan min allahi la suba kenn terewu ko ndax ndox mi ngay naan yàlla ko santaane jigéen ji nga xam ne moom ngay fekkal te mu doon sa soxna yàlla ko santaane waaye nag bu bu ñëwee ci naanum ñonlu ah kooku bi xëyri hudan min allahi la bu ñëwee ci sëy ku ñu daganut bi xëyri hudan min la bu ñëwee ci xool lu nu araam bi xëyri hudan min allahi la ndax yooyu yëpp ay bëgg-bëggi bakkan la yoo xam ne doomu aadama sunu borom defal na ko waaye da koo tënkaat nit dañ koo tënk te luñ tënkul ci kaw suuf nekku fi lépp lañ tënk oto bii ci kaw tëli bi sax dafa am lu ko tënk am na tabla yu muy seen yoo xam ne day wàññi tànkam léeg mu seen koo xam ne daa jàpp ci loxob gone ñu di ko yëgal ne ko ah wet gii kat ay ndonga yuy faral di wàcc ci waxtu onze heures ñu ngi fi wàññil sa tànk mu wàññi ko ngir tablo ba donte kenn nekku fa avion bii dinaaw ci kaw jaww ji ay xutuut ay ligne ci lay jaar nekkul rek ne day euh, dafay euh, li ñuy wax fétal di dem déedéet doomu aadama it suñu borom subhaanahu wa taala daf ko bind ba pare woon ba di ko tënk ko mu war a nangu tënk googi ndax yàlla ni Sëriñ Tuubaa daan wax naan ku naw fas woo xam ne daa rëcc boroom ci ak mën a daw fas wu boroom ku ko naw ci ak mën a daw yaa ngay naw loo xam ne ma ngay gën a sori boroom bu nu aw fas wi romboon di daw daw xel yu métti xamoo ci dara nga defee ne day fas wu mën a daw nii rek fekk daa rëcc boroom nee na luñ ko gën a mën a luñ ko gën a naw ca daw ga ma ngay gën a sori boroom loolu misaal moo xam ne mu mat a bàyyi xel doomu aadama yi léeg-léeg ñu naw koo xam ne dañoo yëgul rek waaye bu ñu yëgoon duñ ko naw ndax kooka daa rëcc yàlla ci waxi ne yàlla moom kenn mënu koo rëcc ci alxuraanul karim jinne yee nee nañ wala nujizahu haraba mënunoo lottal yàlla cig mën a daw waaye nag kon daa ndàngang daal génn na ca kéewum yàlla ma nga ca seytaane te bu dul dara it gannaaw nga xam ne sunu maam bëggoon koo teral a tax ñu alak iblis wërta jaadu ñu ñëw ba àddina di war yàlla di ànd ak iblis donga bi nga xam ne daa nekk ci sa biir daara sonal la nga dàq ko mu génn daara ci bëccëgu ndara kaamu ñëpp xam ne danga nga koo dàq ku muusaat tey ku amum xel ca biir daara jo di dem di lëkkaloo kookee afa tattaxiduunahu wa durriyatahu awliyaa min duni léegi nag da di ko jàpp moom iblis ak njabootam def ko mu doon seeni péete ngeen bàyyi ma fi man yàlla te ngeen am lu leen wóor ci ne ñoom ñooñee ngeen di topp seeni noonu lañ yéen tooñkat yi yéen a bon lu ngeen wottee yàlla afa tattaxiduunahu wa durriyatahu awliyaa min duni wa hum lakum aadu bisa li zaalimiina badala ñooñu yàlla ay tooñkat la leen tudde yoo xam ne la ñu wekk wocce yàlla doonut lu baax mbokk yi nga xam ne moom moo njëkk ci xeeti tawat yooyu nga xam ne day fay faral di gaar doomu aadama sunu borom subhaanahu wa taala dindi na ko ci alquran ay yooni yoon tere ko sax ay yonent ci ñu topp tàmbalee ko ci sunu sang ba sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee ko ñi nga xam ne ay yahud lañ bul topp seeni bànneex bay bàyyi li nga xam ne moo la jóge ca yàlla doon xam-xam bu leer wala tattabi awaahum min baadi ma jaaka min al ci beneen barab mu ne baada alladi jaaka min al ilmi ab tëkku ne ko lool day boo ko defee boo ñëwee fii fi am am péete doo am ku la jàppale maa laka min allahi mi waliyi wala nasir bu fekkoon ne doonut lu ab yonente mën a def kenn du ko ko tere ndax silmaxa boo ne ko bul xool loolu amut amut benn maana ndax daa mënta xool ki nga xam ne amut tànk it boo ne ko bul yéeg loolu amut benn maana waaye ku mën a yéeg lañ naan bul yéeg ku mën a xool lañ naan buñ xool ku mën a topp bànneex it lañ naan bul topp bànneex yonente bi sallallahu noonu ko teree noonu lañ ko teree yonent yàlla daawud wala tattabii lhawa fa yudillaka an sabilillah bul topp li nga xam ne mooy sa bëgg-bëggu bakkan ba mu lay sànk ci yoonu borom bi subhaanahu wa taala xawaa nag xawaan la guñu sàccig noonam ibnul muqaffa nee na xawaanun suriqat noonu mooy xawaa doye di la ak doye di la goo xam dañoo jëlug noonam rek nga dégg ci ne fa saa bu nit ki tàmbalee topp hawaam rek daat nay doyee ci diggam ak boroomam ba ci sax diggam ak ay moroomam doonal ku ñëpp jox respect nga xëy xëy rek ñu gis nga yor am mego wala cigarette di tux ni ngay doyee de ci seen kanam ñoom ñu baax ñoo ñëwee wala nga yor biteelu sàngara wala yaasu bilaay di ko naan nga xam ne kon hawaan gi saa boo xamee ne bëgg nga mu feeñ rek toppal sa hawa kon day day dafay doyadil doomu aadama te dafay tax nit ki yéeg ci maanaa cadre li ñuy tudde mala foo fekk nit ñi nga xam ne ay toppkati bànneex lañ soreewu ñoog mala yi léeg-léeg sax mala yi xaw leen a tane tuuti ndax léeg am na loo xam ne mala seexlu na ko waaye jëmu ji nga xam ne day topp bànneexam man naa am du ko seexlu bu ko defee nag bokk na ci ay loram moom mooy dëdduloo gi muy dëdduloo nit ñi yoonu yàlla wi wax naa ko léegi ci aaya wala tattabi'il hawa yaa daawudu inna ja'alnaaka xalifatan fil ardi faxkum bayna annaasi bil xaq wala tattabi'il hawa faa googu la ñuy tuddee faa u sababiya yi ñu naxu boo koy topp rek mu an sabilillah yoonu yàlla wi nga ne nag bu ci doomu aadama jaaree day mucc ëllëg yowmal qiyaam bu ci jaarut day sànku lépp luy tax mu sànku ca rek da ko war a wattani bokk na ci li nga xam ne hawa topp ko da koy jur mooy day tax bu ma déggee ak dëgg doo ko nangu kullama jaahum rasulun bima la tahwa anfusum fariqan kaddabu wa fariqan yaqtulun bokk na ci li yàlla doon ŋàññe ñi ñi tuddee ay yahud mooy saa bu leen seeni yonente indeelee loo xam ne dëppoo wut ak seeni bakkan ñenn ña weddi ko ñenn rey leen kon ndekete doomu aadama léegi-léegi muy weddi dëgg goo xam ne am na lu ko wóor ci ne lii ak dëgg la waaye topp bannee xam rek ak la bakkanam bëggoon dafa dëppoowut ak loolee ndax xam ngeen ne dëgg moom dafa waroo ak hawa nafs bëgg-bëggu bakkan te sama borom subhaanahu wa na dëgg dëgg gi bu fekkoon ne day ñëw di dàkk bëgg-bëggi bakkan yi kon nisaamu asamaanu suuf sa day yàpp walaw ittaba alxaqu ahwaahum la fasadati samawaatu wal ardu wa man fihin niki bokk na ci li jur mooy day tax a jeng fala tattabiul hawa an taadilu laaj ko borom ñaari soxla yi nga xam ne daal topp hawaam te kenn nag da daal di gis léegi ak jéngam daal di fis boppam wala toppal nit ñi seeni bakkan ak seeni bëgg-bëgg yàlla wax na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tattabi ahwaahum amma jaaka min alxaq lii nga xam ne moo la dikkal di ak dëgg bul topp bànneexu nit ñi ba tax nga bàyyi loolu dana dal waxtaankat yi dana dal itam ñiy diglu ni muy dalee waxtaankat yi mooy lan mooy nga ne man kat ñii ah su ma waxee lii man naa am boo moywul duñ ko gërëm kon naa sànni yu sedd yi di ko wax na am lu la wóor ci ne seeni bakkan ngay topp too yàlla dana dal itam ñay diglu mooy léeg-léeg ñuy bëgg a dégg lañ bëgg a dégg ñu bëgg a dégg lañ bëgg a dégg ñoom te bëgguñoo dégg la yàlla bëgg ñu dégg ndax ñaar yooyu bokkut nit ki war naa raflewu ci bànneexu boppam bali yàlla dégtal bëgg ñu dégtal ko ko ñu dégtal ko ko te mu nangu ko waaye nag ni ko alxuraan waxee am na ñu lay diglu ñoo xam ne xam naa li tax ñu lay diglu xam naa li tax ñu lay diglu mooy digluwuñ la ngir ne dañuy jariñoo li ngay wax waaye dañ lay diglu ngir ne bu fekkee ne laal nga ci lenn ca la nga xam ne moom lañ bëgg ñu jàpp la boo ca laalul ñu bàyyi la te dana dal waxtaankat yi ci genn anam mooy nit ñi léeg-léeg waajatuñ ngir bagage bu ñu yor boo xam ne baaxut bis ñu bàyyi ko ci booy wax waajuñu itam ngir loo xam ne daleen di jëriñ yowmal qiyaam di ab bagage te yuruñu ko nga wax ko ñu jël déedéet maanaam li nga xam ne moom la ñu nekk rek su fekkee ne dëppoo ak sharia itam dañuy bëgg maanaa boo ñëwee nga dëgëral leen ca loola loolu nag waxuma ak yéen waaye damaa wax ne ci doomu aadama yi am na ci ñoo xam ne boo ñëwee doon waxtaan ak ñoom ñoom li ñu xas nekk baagal loola lañ bëgg ku ñëw fi maanaa gën koo dëggal waaye di wax luy tax ñu bàyyi loo xam ne waruñu ko woon a jàpp wala jox leen loo xam dañ ko war a jàpp loolu waajuñu ko loolu nag ci xaw a nafsu lay dellu moo tax jàngoro la joo xam ne ju mat di bàyyi xel la ju mat di ah, nemmeeku la ci xolu doomu ndax mën na koo sànq wala da nga ma wax ne ma yaa ngi ci hawaa rek di wax it li nga xam ne moo di xatar bi ci nekk waaye ndax amut ay pajtal lu ko mën a faj ñu ne axaka ah yi li kulli daa in dawa jàngoro ju nekk yàlla dogal na am na lu koy faj moom mii nag jëlal lii ma lay waaj a wax soo ci bëggee faj sa bakkan xaw nga am pëstéef boo xam ne dangay ngay fiir ci sa bakkan muy tàbbi ci lu neexul yàlla sama borom subhaanahu wa taala ñaareel ba itam mooy nga xam ne garab gi boo koy jëfandikoo guux yi ci guux yépp muñ ngay gànnaayoo wa illaa doo ko naan nga bàyyi xel itam ne gënalal bànneexu fegu ak tedd nga ci ji ci fegu ak neexit wi ci fegu nga gënal ko ci bànneex bi ci ak mooy yàlla xam nga nit ku fegoo bu fegoo sax dana yëg na daa fegu loolu bànneexu biir la ci yëg day yëg izza ak tedd nga day yëg maanaam tedd ngay biir ci fegu gi mu fegu loolu neex gi mu neex nga gënal ko ci bànneex bi ci mooy yàlla gi dëgg la mooy yàlla neex na nu baal ma ci baat bi naqariwut ndax kay soo yëg jigéen ju ko dëggul ma ngi cee yëg dara waaye nag bu noppee dana ca ñàkk loo xam ne wax dëgg yàlla gënaloon loola daa gënoon yonti yàlla yusuf ca taaram ba yonti yàlla yusuf ca waxambaaneem ga yonti yàlla yusuf ca wéetam ga ak néegam boobee mu nekk ak soxna soosee nga xam ne sakkuwut soxna si waaye soxna see ñëw di ko sat wala ba tikku maanaam fegal ko ay bunt yu bëree bëri tëjal ko bunt yëpp ba àggal ne ko xëytal ak yaa ci des foofee bu doon kuy topp ba neexam day ak waaye dane ko maadallah yàlla tere may tàbbi ci lii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boole ne ci ñañ war a keral ëllëg yowmal qiyaam koo xam ne jigéen ju taaru da ko woo ci boppam mu ne ko inni axaafullah damaa ragal borom bi subhaanahu wa taala juróomeel bi mooy bég gi nga xam ne moom ngay bég ci not sab noon ndax iblis dana am ñuy bég ci nit ñi am na doomu aadama yoo xam ne iblis day faral di bég ci ñoom ndax dañuy faral di toggoo lu neexut yàlla noonu bii nga xam ne moo di iblis nag toroxal ko ba nga xam ne lim bëggoon nga laal ko laaloo ko bégloo yàlla dafa war a tax nit ki bàyyi hawa te daa bokk ci jubluwaayu ab jullit mooy lépp luy naqaral ab noonu rek da ko war di def da ci am tiyaaba wala yanaaluna min aduwin naylan illa kutiba lahum bi amalun salih te foofi toppee hawa rek manquil nga appoint yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu fi waaye def ba addinay tukki da cay am tiyaaba foofee nga xam ne da nga faa jàdd moom amu fa dara foofee nga jàdd yonente bi bindaluñ ko fa dara waaye foofee nga jàdd nag iblis am na ca mbégte te iblis fu mu rek yàlla mer na wala yaasu billahi taala bokk na ci li ci dimbale doomu aadama ci bàyyi ko mooy mu xalaat ne binduñu ko ngir hawa binduñu woon doomu aadama ngir muy topp ay bànneex waaye dañ koo bindoon ngir mbir mbir moo xam ne mu màgg a màgg la te mooy mu jaamu borom bi subhaanahu wa taala boo xooloon tey ji baar yi nga xam ne ñoo ubbeeku ci àddina bi bu àddinu yi nga xam ne ñoo ubbeeku ci àddina bi lépp hawa moo ko waral boo xooloon tey jii yuuxu yi ngay dégg ma moo xam ci biir dëkk bi ngeen koy dégg wala ngeen koy dégg ba ca biir dëkk bële nga xam ne Serigne Touba ba mu koy sanc jaamu yàlla taxoon nga jékki-jékki dégg yuuxu yu rëy rëy nga ne ah, xanaa xam naa ne dañoo dañoo toroxal noonu yàlla laa yaakaar ñu ne la déedéet ñaari nit ñoo songo woon di ay mbër ay nit jël seen xol yaak seen xel ya def ko ca ba kenn ka daaneelee ka ca des loola moo jur yuuxu yooyu nga xam ne kii daane fii mu ne daa daanu mbër mi fii mu daa daanu de daanewut buñ gisoon ñun ñëpp ci ne mbër mi daane daa daanu rek su boobaa ñun dañ koy yërëm waaye duñ ko ñee ca loola ndax laa fakk ci ne doomu aadama ju sama borom subhaanahu wa taala ngir mu war nekk xalifatullah bil ardi dem ca làmb ja fu teeku ko ndeyam jure woon ak ña ko ña ña ña koy seetaan ñëpp ñoom ñëpp ñoo bokk benaat ñëpp ay toppkati bànneex lañ ndax looloo daa neex ci ñoom da dégg ko naan la maanaa man fii ma ne fii daa neex ci sama bakkan ba nga xam ne muy jàll te seetaanuma ko murmuk kon kooku am na jenn yàlla joo xam ne moom lay topp mooy ji yàlla sama borom doon wax muy hawa ak yeneen ak yeneen yoo xam ne daanaka addina bi boo ci génnee xëy tawat ji mboolem bon bon bon yëpp dafay jóge tawat ji bu fi jógee bon bon yëpp jóge bokk na ci juróom ñaareel bi mooy nga xam ne saytaane amul fenn fu mu la jaar lu may nga xam ne da topp sa bànneex doonal boroom xam-xam saytaane fi mu toll nii xam na ne yaa ngi ci biir kaaraangeeg yàlla gi feeg yaa ngi jëfe li la yàlla di bàyyi lim la tere waaye nag mi ngi taxaw di xool ba xam da nga mën sa topp sa bànneex xam ne foo ko fi toppee rek bis boobu moom daan na lay jàpp watlu alayhim naba alladi aataynaahu ayatina fan salaxa minha lu ci topp fa atbaahu shaytaan fa adrakahu shaytaan la ko sunu borom joxoon ci ay aayaatam ba mu ca summikoo ni jaan di summikoo génn ca ba sa tiwicc fa atbaahu shaytaan saytaane da ko ne nuus ne ko yow lii rek rek laa doon xaar ci yow fa kaana min al mu daal di bokk ci gaawin yooyu nga xam ne ëllëg moom moom moom ñooy bokk fu ñu nekk yaasu billahi taala juróom-ñetteel bi mooy hawa dafa dàqoon teeg yàlla wàcc ci bi alquran dafa séddale nit ñi ñaari xaaj yëpp atbaaul waxyi wa atbaaul hawa ay toppkati waxyu ak toppkati bànneex wax sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu nit ñi toppul rek ci li nga leen di wax xamal ne seeni bànneex la ñu fa in lam yastajibu lak faalam annama yattabi'una ahwaahum juróom-ñeenteel bi ci li koy saafara ci nit mooy mu xam ne wuute gi muy wuuteeg bànneexam da koy jural tedd ngay àddina ak tedd ngay allaaxira di ko jural tedd ngay biir ak yooyu bit nit ñu baax ñi fi demoon bu fekkoon dañ doon topp seeni bànneex di su leen tudd kon seenu seenu tudd dagg na bu yàgg waaye fukkeel bi mooy nga xam ne juróom-ñaar ñooñi nga xam ne nee nañ dañ leen di keral ëllëg mbooleem ña ca nekk boo ko sertantalee ay gaa yu doon wuuteeg seeni bànneex jël ko ci waxambaane ma nga xam ne daa toll ci addina soxla ko seytaane soxla ko mu jox yàlla boppam kooku dafa wuuteeg xawa jëlal kookee nga xam ne xol ba daa aju ci jàkka saa bu génnee xolam baa nga wàtt jàkka jël ko ci imaam ju maano jooje it ndax nee naa la topp bànneex day tax doo maanoo waaye jël ko ci kookee nga xam ne jigéen ju rafet da ko wane ko kaay ci sama bopp mu ne ko damaa ragal yàlla juróom-ñaar ñëpp boo ko xoolee seetantal ko da ngay fekk ne ay nit lañ yoo xam dañoo waroo ak seen bànneexu bakkan kon tawat jooju nga xam ne moo di hawa ci biir bakkaar yu nëbb yi la bokk yi nga xam ne doomu aadama war naa góorlu ci mu génn ci xolam ba dañ ci ba set wicc yàlla na ko yàlla sama borom génn ci sunu xol yi ñaareelu tawat ji mooy xaswatul qalbi xol bu wow xol dana wow a tatooy waaw wow xol yàlla sama borom melal na ko ci ak wow nga xam ne dëgg amu ca palaas da koy bañ nga xam ne lay dal keneen ci mettit ak ci lor du ko yëg yërmaande it jeex ca takk sunu borom subhaanahu wa taala ŋàññi na xol yu mel noonu ci alquran fa waylun lil qaasiyati qulubuhum min zikrillah toskore mbugal ñeel na xol yi nga xam ne dañoo wow ba buñ leen dee fàttali yàlla sax duñ ko yëg ŋàññi na it banu israila ci wax ne seeni xol gannaaw ba ñu gisee kiimaani yàlla yàgg yépp fa mujj mooy daa mujj wow summa qasat qulubukum min baadi dalik fa hiya kal aw ashaddu qaswa xol yaa nga mel ne ay doj wala sax nga xam ne nam woowee moo gën a mettinu nu aw doj di woowee waliyaasu billahi taala moo tax saxaabatul kiraam ñu leen daan melal ci baaxi xol ak nooyi xol ndax xam ngeen ab jullit ñetti mbir daa war a daje ci am xolam xol bi daa war a am salaaba daa war a dëgër moo tax bu fekkee ne fekk nañuy ñuy xotti war ma yàlla mu mën a taxaw li jëndi xol bi daa war a am li nga xam ne moo di naqaawa mooy ak sell akuk set muy safaa waaye itam xol bi ci boppam daa war a am li nga xam ne mooy riqa Omar ba nga xam ne mooy taxaw naan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xanaa dañoo nekkul ci dëgg Omar moomee it mooy taxawaat ci beneen barab di jooyaat ci loo xam ne lu ko mat la nga xam ne da nga naan waaw ñett yi luñ mën a dajee ci ab xol sell gi war a nekk ci xol moo tax fu mu gis ak dëgg jël ko riqa nga xam ne moo nekk ci xol it moo tax saa boo xamee ne jóge ci yàlla laal ci biir xol bi rek da ngay daal di ronko ji commencé sotteeku Sëriñ Tuubaa daf daan wax ne xolu ki namm yàlla dafa war a mel ni almadar mooy aw doon ju suuf ak toq bu koy laal rek muy sey ki nga xam ne daa féttarlu nag xolam day mel ne kal xajar qalbul muridi kal madar wa qalbul maridi kal xajar kon kenn ku nekk moom itam war naa góorgóorlu ci saafara boppam ci tawat jooji borom bi subhaanahu wa taala abdullah ibn mas'ud nee na ñeenti at lañu am mu yeddunu ne xanaa daa jotut ci ñi gëm yàlla ci yéen seen xol yi yàlla ci alquraanam ji nga xam ne moom la ñu wàcce ci bu ñu dee tudd yàlla te bañ a mel ña nga xam ne ñoo leen jiitu woon doonoon ay yahud ak i nasaara ñu joxoon leen ab téere ñu dem ba yëf ya yàgg ñu fàtte seen téere seen ginnaaw seen xoolee mujj wow alam yaani lilladina amanu an taxshaa qulubuhum li dikrillah wa ma nazala min alxaq wala yakunu kalladina utu lkitaba min qablu fa wa kathiru minhum fasiqun waliyasu billahi taala moo tax kenn ci nit yàlla yi daf daan wax ne yàlla duma wut ab jaamam mbugal mu gën a rëy wowal ab xolam maa duriba abdun bi uqubatin azam min qaswatil qalb loolu maalikum nu dinaar boo ko daan wax mu mel na ci gàttal war nañoo laaj xol moom yi di wow ana lan moo koy wowal ñu wax ne bokk na ca bari ay wax fu ñu la fekk yaa ngi ci politique bi ci ay wax lijjanti loo xam ne doo ca masa laalu bërëm fu ñu la fekk yaa ngi ci làmb ji ki ki daane démb nit ñi léeg-léeg doo xam dëgg dëgg dëgg yan façon doomu aadama la xam nga loo xam ne moom xas na jàll baagal nga xam ne kay daanu daanu na baagal loolu day mel na yëf yi foofu la waroon a jeex waaye dana am ñetti fan yoo xam ne saa boo ñëwee ñu ngi lijjanti commentaire ci maanaam déedéet nee la ko waroon def moom moo def nii nangam ak nangam nga xam ne loolu day wowal ab xol wax ju bari joo xam ne tuddoo yàlla loolu daa bokk ci liy wowal xolu doomu aadama niki noonu firi kóllëre su digg sa borom fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya ñun ñëpp am kóllëre su digg ak suñ borom ci war koo jaamu jaamu goo xam ne gu sell lay doon ku ci firi sa kóllëre rek yàlla bokk na ca lam lay fayee mooy wala yaa subilahi taala wowal soxol xam ga yàlla moom fa mu nekk rek lay nekk ku mu bëgg a duma du la woo ba nga ñëw mu lay opéré ngir ne damaa bëgg a wowal soxol bi moo tax ma lay opéré mel ne waa tigo rek kuñ bëgg a tàgg duñ la woo nga ñëw ñu ubbi sa appareil de waa jamono it kuñ bëgg a tàgg duñ la woo nga ñëw ñu naan la yow dañ laa bëgg a tàgg kon ubbil appareil bi déedéet fa ñu nekk rek la ñuy nekk nga jekk-jekk di woote doo jot kenn xatama allahu ala qulubihim yàlla it noonu lay dajee day am ñoo xam day jekk-jekk dagg leen duñu amati réseau mukk ba addina tëdd wala yaasu billahi taala am ñoo xam léeg-léeg ñu am réseau tuuti léegi ñu ñàkk ko loolu koy da ko gis léeg-léeg am réseau doo am réseau léeg-léeg nga yëg ne fi mu toll nii nii moom maanaam nit ñaanal la yàlla moo gën a moo ngay gën a am yaakaar ci nga ñaanal suba ndax fi da nga yëg da ngaa da ngaa xaw a sori tuuti kon bari wax joo xam ne ajuwut ci yàlla dafay wowal ab xol wala taniya fi dikri tontoon na ko Moussa ak Haroun bu leen toqi ci di ma tudd ak di ma fàttaliku fazkuruni azkurkum dee leen di ma tudd ci seen bopp ma leen di fàttaliku ma itam ba dee leen tudd wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa xiifa kon firi kóllëre sa digg ak sa borom bokk na ci li nga xam ne day tax sunu borom wala yaasu billahi taala wowal xol noonu la noonu la yàlla tooyale ay xol def ca yërmaane def ca it li nga xam ne moo di ak ñeewant wax na ko ci nit ñi toppoon yonte yàlla isa wa ja'alna fi qulubi alladina tabauhu ra'fa wa rahma kon fa mu nekk lay nekk di di def ci xol yi ra'fa di ca def rahma waaye fa mu nekk itam lay nekk di wowal wala yeesu bi lay taala ab xol ni ko noonu bari ay ree dafay wowal ab xol doomu aadama joo xam ne faa bu nekk bu xaqataayee da nga yëg ne da ngay tiit da ngay defee ne ku jéggi siraat ba àggal la loolu it bokk na ci li nga xam ne day wowal ab xol wi yaasu billah ni ki noonu diglu ay musique diglu ay musique suba ak ngoon musique suba suba ngoon day wowal ab xol seet ko ci safoor yi ñu baal ma ak safoor yi taxi yi nga xam ne ci maanaam diglu musique suba ba ngoon boo duggee rek da ngay di gis ne ma ñàkk yërmaane day faral di xol xol bu xasee wow borom duut am yërmaane man nga man ngaa manqué aw ñaar fukk léegi ñu war laa yóbbaale ñu ne la déedéet génnal génnal tas la sabab loola mooy musique yi ñu yendoo diglu suba ngoon moo dem ba wool seen xol boolu yeesu bi lee taal ñu baal ma te baali baalati ma ñoom sa wari tay fii laa ak ñi nga xam ne dañuy euh, euh, euh, xam a mbàkke Tuubaa yeeg ñu mel noonu ñoom ñëpp dañuy diglu musique léegi diglu musique moom léegi mu daa mel na lu ñu daganal te lu araam la lu bon la ci xolu doomu aadama da koy yàq wala yeesu bi lee taala musique day yàq ak xol wala yaasu billahi kenn waru ko waaye bari ay bàkkaar yitam day tax nit ki xolam wow alayhi salaatu wasalaam nee na aji gëm yàlla ji bu laalee bàkkaar ñu tombal ko tomb su ñuul ci xolam bu jégguloo génn ja bàkkaar ba baalu ñu fompaat ko bu lankee dolli ja ñu dolli waat tomb ba ba day mujj tomb ya mujj ta kaw xol ba loola nag bu ca àggee mooy rey nu gi yàlla naanu kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun wala yaasu billahi taala wowal xol mbokk wow xol mbokk yi dafay dindi yërmaande di dindi ak nooy di soril nit ki yàlla di ko soril nit ñi di dindi ay xéewali yàlla waaye di indi sax jullit ñi teqalikoo ci seen biir wala yaasu billahi taala mu mel ne tawat jooju moom itam war naa am ay pajtal yoo xam ne lislaam moo ko indi bokk na ca mooy tudd yàlla ala bi zikrillahi tatma innul qulub xol bu dee tudd yàlla te di ko fàttaliku boroom xol ba day nooy xam ngeen ne xol day gajaf ci diggam ak yàlla bu ñu waxee tuuti rek xol bi daal di commencé di ko yëg xol bi di ko yëg waaye léeg-léeg ñuy wax ka gën a mën a wax mën naa wax ba àggal du yëngal sox doomu aadama fekk delluwut ci léeg-léeg mu dellu sax ci aji wax ji waaye man naa am léegi itam mu dellu ca ka nga xam ne mooy diglu lu ci nekk mën naa am bokk na ci mooy di rafetal jëme ci ñi nga xam ne ay jirim lañ ak ñi nga xam ne ay masaakiin lañ ñi nga xam ne way lompañ lañ rafetal gooy rafetal jëme ci ñoom loolu daa bokk ci li nga xam day nooyal xolu doomu aadama bokk itam di siyaare ji bàmmeel yi sunna la soo xam ne xaw nañ koo tongu léegi li ci gën a bari doomu aadama boo gisee ci bàmmeel rek daa am ku faatu ci ay mbokkam walla ci jegeñaale mu ñëw di ko topp si waa jekki ba yàgg nga xalaat kenn sawala ko kenn digte wala ko yaa xam xam ne war na maa dem ca sëg ya nga demal ca sa bopp xool doomu aadama ya fa nekk xool nawet bi ak ak ndox mi ni mu bëree lépp ci seen kaw la ko sotti nga xool ñax ma ci seen kaw bàmmeel ya ak seen taar yu jekk ya ñu amoon ak seen taxawaay ak nañ daan waxee ak nañ daan doxale ak la ñuy lifoon lépp koy dakk yëngutu la xarakata wala kalaama wala ay shay déggatoo fa dara loolu bokk na ci li nga xam ne dafa mën a tooyalaat xolu doomu aadama moo tax kenn ci nit ñu baax ñi euh, dafa wax ne dafa am benn jëmm joo xam ne dama ko daan faral di gis léeg-léeg murgu ci dal na nee na bi ma ñëwee maa ko fekk ba ma ñëwee di ko nettali kenn ci nit ñu baax ñi mu ne ma kooka day day nit koo xam ne rajulun yuharriku qalbahu bi dhikril amwaat kullama aradat lahu qaswa jëmuna joo xam ne daa miin ci boppam ci ne xolam fa mu yëngoo mooy dem ba ca sëg ya mu fàttaliku way faatu yi saa ko xol xolam saa bu yëgee ne daa wow rek noonu la koy faje kon nit ki war naa góorgóorlu ba war a xam li li koy faj bu fekkee ne xool nga lii faju ko nga dem seeti la ca des comme ni nga koy gisee ci yeneen maladie yi ci def rek bu la tegtalee ne xaadim njaay mi ci rajo bi nee nañ mën naa faj naa nangam nga dem ja topp traitement yi ba mu jeex faju woo doo tax nga bàyyi da ngay seeti war keneen kadaalika noonu noonu nga war a def ci li nga xam ne moo di xeeti tawat yi nit ki noonu lekk lu lew bokk na ci liy tax ab xol nooy bokk na ci li tax xol bi ragal borom bi subhaanahu wa taala sayiduna ab jaama mas na koo indi lu mu lekk ak mbaq bu yàggee lekk lu lew bu ko lu lewut ganesee mu yëg ba nga xamee ne yëg na ci yaramam lam ca yëg ca saasa dafa woo bi mu ñëw ma ne ko lii nga ma jox foo ko jëlee mu ne ko damaa am ku ma gisaaneel mu fay ma ko ca mu daal di jël loxoom dugal ci biir gi mi ngi gëq lépp génn mu ne bu ci sama bakkan doon des itam léppay génn waaye duma ko bàyyi mu ngi ci sama cër yi kenn ci nit yàlla yi mas naa yëg ci boppam wow xol mu xool xool fan la ko dabe moom lii fi te loolu am solo la mooy xool li ngay sentir ci sa yaram fan la la jóge bi mu ñëwee ci jenn jëmu joo xam ne ab sàmmkat la mu ne ko yow day yaama mu jëmay am soow mu ma naan soow mi ma jox foo ko jële mu ne ko soow mi ma la jox day maa ngi juum du sàmmkat waaye boroom kër gu yor ay xar la mu may ko dafa jaar doon gan mu may ko ca mu ne ko sama sàmm bi muy ñëw démb bi ci guddi dafa indaale xar ne moom ko xar moomu la rattal mu ne ko ndax xam nga sàmm boobu fan la fore xar mu tegtal ko ko mu dem fa ak la muy sori sori ba mu demee yàlla dogal mu dajee yenn jëmu ji wër am xaram mu laaj ko looy wër mu ne ko sama xar mu réer démb fii mu laaj ko nu mel mu wax ko ko mu ne ko xar moom mi ngi ci kër sàngam waaye nag man li ma fi indi mooy la ma ca jotoon a naan tañ may ma ko ci te ma yëg ci sama xol lu mu ci def nga jéggal ma ko ba ko ko jëmu ji jéggalee la daal di doxi soxlaam bu doon ci jamono jii da ngay jàpp ne loolu maana ak jot la waaye fekk du ak jot doomu aadama su dee dox digganteem ak boroomam lépp lu koy gaar ci diggam ak yàlla rek war na koy bàyyi xel bu baax ni nga xamee ne boo amee tawat yoo xam ne dafa lay gaar léeg-léeg ñëwee mu yëngale ci kër gi rek war ngaa fàttaliku fan la la gaare ndax loolu day yombal paj ji mbokk yi ci tawat ju mujj ji nga xam ne ci laay taxaw ndax sama wér gi yaramu bopp ngeen baal ma te jégalaat ma dama ko yëg sama yaram te yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra euh, xëy na bu soon ko sant Diop sax mu man a wéy ba àgg ci kanam waaye damaa sant Ndiaye te tawat ji xaw a kii tuuti mooy wala yaa subillahi taala tawat ji ñuy tuddee alxiqd muy mbañeel Sëriñ Tuubaa nee na jaalul adaawati li ahli rusdi bi gayri xaqi sharci xaddul di ñi nga xam ne ay nit ñu jub lañ seen digg ak seen boroom nga jël sag noonu jaarale ko sa digg ak ñoom te tegoo ko ci xaq sharia nee na loolu dëgg-dëgg mooy mbañeel mbañeel moomu nag mbokkum iñaan la bokk na ci li nga xam ne doomu aadama balaa tax digganteem ak boroomam rek faaw da caa mucc ba sa ci moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadisu anas ibnu malik dañoo toog ci jàkka ji mu daan ne dana ne tëll léegi jëmu joo xam ne ci waa ajana la bokk benn waaye génn boo xam ne mi ngi yor njàpp mu yéedi te xamuñu ba xam kee daa woo xam ne ñoom topp ko mu ñëwee baas bi ci moom ne ko man day damaa am xuloo gu jaar sama digg sama ñooñ ma bëggoon nga fat ma jëmu ja fat ko nee na ma fanaan fa ay fan ba ma fa fanaanee gis naa ne sax ay jëfam yu baax ci guddi gi bariwut ci wàllu xiyaamu lay léegi yu mel noonu gis naa daal bu yeewoo dana tudd yàlla nee na nag ba may xëy di ñibbi mu di ma gunge daanaka xawoon naa xeeb jëfam ji waaye ma laaj ko ne ko yow day yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñetti fan daa wax ne nit ku baax ku bokk ci waa ajana dana ne tëll te ñetti fan yëpp yaa yaa yaay def tëll ñëw naa fanaan sa kër nag doon xool ba xam daa am looy def ci lu baax lu nu xamutam déet nee mu ne ko ah noonu yi nga ma gis rek laay dunde de waaye ba muy ñibbi mu xa mu woowaat ko mu ñëw mu ne ko ah, am na lu ma lu ma xam ci saa bopp nag loo xam ne naa la ko mu ne ko lu mu ne ko yëg naa ne sama xol bi ci boppam amul benn jullit buy dox ci kaw suuf boo xam ne ëmbal naa ko ci lu tudd ak mbañeel mu ne waaw kay kon yow lii nga nu rawee lii mooy li nga xam ne lu ëpp ci doomu aadama yi def leen a të su ko Abdullah ibn Umar dee wax naan ko lii nga nu nag te bokk ca saxaaba ya kon ñun luñ war a wax la ñuy laaj doomu aadama fexe ba xolam sell ba du ci ëmbal benn jullit li nga xam ne moo di ak mbañeel bokk na ci li koy dimbale ba mën a fexe digganteem ak boroom fi may jeexale mbokk yi mooy benn wax boo xam ne Serigne Touba daf ko daan wax li ñu tudde ay fadail muy ay gëneel bala koo nit a wut a fàggu na fekk ay radaayil di ay jaajaay génn ci mu baagal dafa am benn bis mu wax ne li ko dale fii fi Ceyeen ba kero ngay dem Jolof wala li ko dale fii fi Jolof ba kero ngay dem Ceyeen ba kero ngay dem Saalum mbooloo mi fi bëgg lu baax te di ko sàkku ñu ngi ne xas te am ngi te loolu ñetti yoon li ko dale fii fi ba kero ngay dem Saalum mbooloo mi fi bëgg lu baax te di ko sàkku ñu ngi ne xas waaye am ngi mi ngi te ñu toog ba yàgg ñu ne ko waaw loolu lu ko waral mu ne lu baax da duma du ma ànd ak lu bon lu bon ne man day du ànd ak lu baax yàlla mi leen bind ne man day du leen boole doomu aadama jug bëgg leen a boole. daa ne ki bëgg a jaxase lu baax ak li bon ngi mel ne waa ji nga xam ne dafa am ngunaam ganaaram dem wuti am siiru fanaanal ja su ay donk rek la fay bëgg a jaxase mi ngi mel ne ki am dem defar ko ba mu fatt mu fanaanal fa ay xaram bu guddi jotee mu dugal fa ak ak bukki bu yeewoo ay bukki rek la fay fekk ki bëgg a baax ak li bon mi ngi mel ne waa ju ñuy soow ci ay yére yu bari te saa buy sumeeku ci ak taalu lay sumeeku ci ak rafalew rek lay mujj daal ku ci bëgg li nga xam ne moo di ah, moo di moo di moo di ak jur da ngay rey say bukki ndax bukki nee na mooy rasaayil yi waas ci xol bi li nga xam ne mooy jur gi nga bëgg a dugal ci biir nee na mooy xasanaat yi te xam nga mënuñu fee fekkante nee na ku ci rey say rek da ngay daal di maanaa daal daal di mën a teeru li nga xam ne moo di ay xasanaat ndax nee na maanaa jur gaa ngi ci kéew mi fu ñu amee lu ñu lekk am lu ñu naan am ko leen toppatoo rek foofu lañ jëm loolu li mu doon junj mooy lan mooy nit lu góor góor mu góor góorgóorlu góorgóorlu ci lu baax na fekk xeeti tawat yi ñuy wax mu fexe ba saafaroo ci ba set wicc wa illaa leneen la muy indi ci ay xasanaat bu fi ñëwee itam loola dafa am benn place ndax dañuy lakkante wala yaasu billahi taala noo ngi ñaan ci yàlla sama borom subhanahu wa taala ci ak mbaaxam moom miy dégg lépp te di ko gis mu laabalal na sunu xol yi ba ku ñu dajeeg moom ëllëg yowmal xiyaam indi fa xol yoo xam ne yu mucc lay doon yàlla nañu yàlla sama borom may loolu noo ngi santaat wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf sëriñ Xaadim Ndiaye ci ñu ngi lay jot jottali ay cant yoo xamante ne am na tàmbalikaay waaye amul yem waay yéene feeñ na ci waxtaan wi bu baax a baax parce que tamit feeñ na ci bëgg goo bëgg tasaare lislaam ak tasaare diine ak bëgg lu baax fee lépp feeñ na ci biir waxtaan wi kon nag ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu fay la gën jaa rafeti fay te tamit lii nga fi wax yàlla nañu yàlla defal ak dégg ak topp yàlla na yàlla yokk sa xam-xam dee sa fan ba li nga yéene ci lu baax lépp nga mën koo àggale kon damay jox kàddu gi sëriñ Abdou Khoudoss Mbacke mu sëriñ Bassirou Anta Niang mu am rek ab taxaw seetlu boo xamante ne dana ko def ci lii nga xamante ne moom la sëriñ Xaadim Njaay waxtaan kon waxtaane su ko defee bu ñu jógee ñu door a ñëw ci laaj yi nga xamante ne aju na ci waxtaan wi xam naa ne comme suñu def xaw a kii tuuti laaj yi xamaa ne dañ ci jukki ak lépp rek suñ ci jógee nag door a jox sëriñ Mouhamad Abdou Aziz Touré ni mu ko tàmbalee woon rek ci njëlbeen gi mu andi mu jàngal ñu ay ayat ci alquranul karim ñu tëjee ko jotaay bi. kon ñu jox kàddu gi sëriñ Abdou Khoudoss mu am taxaw seetlu bu mu def ci li nga xamante ne moom la sëriñ Xaadim Ndiaye doon waxtaan. bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaamu ala afdal almursalin wa ala alihi wa ashaabihi wa radiyallahu an cheikhina wa wasilatina cheikh ahmadu bamba radiyallahu anhu wa ala ashaabihi ajmain ñu ngi siyaare mbokk yi di nuyu sunu gan gi nga xamante ne moo doon def waxtaan wi muy sëriñ xaadim njaay rachid di xam ne ne li ñu ciy jokk tam doonutoon lu waajal waaye dañ koy def ngir wéyal jataay bi ngir àggale jataay bi ci fam war a àgg euh, di sant tam sëriñ Mouhamed euh, Hadi Touré ci alxuraan ju dal zikrul hakim tilaawa bim ñu jàngal ci alxuraan te def ko ci tajwid tartil bu jaar yoon tooyal xol yëpp ñu ngi ko ciy sant moom Serigne Mouhamed Hadi Touré di jaarale ci moom sunu nuyoo sunu mbokki Fass Touré yëpp Serigne Abdoulaye sunu waajur Serigne Abdou Aziz ture di siyaar Serigne Khadim Ndiaye Rachid ci waxtaan wu am solo wi nga xamante ne def na ko dugg ci ndokkeel eh, di xam xamle ne nag mawdoo bi nga xamante ne Serigne Khadim Ndiaye Rachid tàmbali woon na di ko wax te mel ne yéen jëm ci amoon waxtu wi wala ngant li tax na àggalewu ko waaye lim ci indi doy na sëkk ndax dañu wax ne xayrul kalaam ma xalla wa la guddaay bi amu ci solo waaye gàtt gi te matale moo ci am njariñ mu mel ne li sëriñ Xaadim Njaay doon waxtaan mooy baatinul ismi mënees na cee dëgg ne mooy li nga xamante ne boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñëwee li ko gë li ko gënoon a yitteel moom yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne moom la tàmbalee woon daxwa daxwal islaamiya mooy loolu te mooy al iman te mooy al i'tiqaad te mooy al al al xuluq mooy jikko yu rafet kon dafa mel ne Serigne Khady Ndiaye Rachid lim doon waxtaane ci ni ma ko déggee mooy li nga xamante ne buñ xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa li ko indi woon ci àdduna lépp lépp lépp boo koy xool moom yonent bi sallallahu alayhi wa ci loolu la tënk woon te mooy lan mooy defaraat jikko yi sëriñ xaadim dafa tënk lenn ci ay jikko mu wax ko ak lenn ci ay feebar yoo xamante ne mi ngi ci doomu aadama mu wax ko waaye booy xool dafa mel ne mboolem jikko joo xamante ne jikko ju rafet la dugg na ci ba euh, dugg na ci mawduu bi mboolem jikko joo xamante ne jikko ju ñaaw la dugg na ci mawduu bi waaye daf cee tënk rek ay benn ngir ñu mën caa sukkandiku ngir mën a àgg cee ca def mu mel ne yonente bi sallallahu alayhi wa ba mu ñëwee lam waxoon mooy innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq makaarimul axlaaq mooy jikko yi defaraat jikko yi mooy li nga xamante ne moo tax lislaam jóg moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw ci àdduna ba tax na buñ gisee sax jikko yi nga xamante ne jikko yu rafet la woon moom yonent bi bi mu ñëwee daf ko daf ko daf ko da ko bàyyi lu mel ne tabe lu mel ne teral gan lu mel ne euh, dimbalante lu mel ne joxe ñam ak yu mel noonu boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee daf ko fee saxal te li ko waral mooy dafa bokk ci li nga xamante ne ci jikko la bokk ci li nga xamante ne ci liy rafetal euh, ak gëm yàlla lay doon. mu mel ne kon Serigne Khadim Ndiaye Rachid li wax muy baatinul ismi muy feebari biir yi nga xamante ne doomu adama mi ngi koy jànkoonteel loolu dafa nekk loo xamante ne. loo am solo la ndax Sëriñ Tuubaa boo gisee ba mu ñëwee ne yonente bi sallallahu alayhi wa moo ko digal daa wax ne amarahu salla alayhi fi l wa sahbi wa man walaahu bi an yuallima al muridina wa man yaqbalu minhu nusxa bi dafa wax ne yàlla moo ko digal mu mu jàngal nit ñi waaye lam la muy jàngale nit ñi la ci jiitu mooy li ñuy wax taxliya te mooy li sëriñ Xaadim Njaay doon wax waxtaane mooy raxas ndab li ba mu set taxliya ba raxas ndab li ba mu set mu soog a def li ñuy wax taxliya te mooy duy ndab li maanaam lislaam ak jikko ju rafet baatinul ism yooyu maanaam tër yi nga xamante am li ñuy am li ñuy wax liimaan mu doog a mën a am li ñuy wax lislaam mu doog a mën a am li ñuy wax lixsaan kon dafa mel ne baatinul ismi yitteel na lool lislaam ba tax na kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ndax bu fekkente ne ndab li dafa taq laneen loo ci dugal tam bu ñëwee loola du du fa sax wala bokk du du du du mën a am njariñ kon nañ bàyyi xel ci bu baax ci loolu mu wax muy jiima setal ndab li muy jiima wattandiku eh, taq-taq yi yi nga xamante ne mooy yàq doomu adama ba nga xamante ne xolam day wow ba nga xamante ne duutu mën a tee gis yàlla ba loo ko wantam du du dutu ko gis ndax àdduna mooy muur xolam ma bokk ci la may dolli ci li nga xamante ne Serigne Khadim Ndiaye Rachid wax na ko mooy dafa wax ne euh, bokk na ci liy saafara ràggi xol yi mooy siyaare sëg yi maanaam di delluwaat di bàyyiwaat xel ñi nga xamante ne bàyyi nañ fi te mooy amwaat faatu waaye bokk na ci li nga xamante ne mooy raxas xol yi muy ñu delluwaat ci alxuraanul karim tam delluwaat ci alxuraan xool ko seet lim digle ci lu baax ñu di ko def lim tere ci lu bon ñu di ko wattandiku loolu dana tax ci li ñuy musal ci euh, raggi xol yooyu mu wax raggi xol yi nag bu ñu xoolee daanaka mooy li tax ulamaaw tasawuf jóg ndax ulamaaw tasawuf bi ñu ñëwee gis nañ ne nit ñi li leen manqué woon mooy delluwaat ci yàlla mooy li leen manqué woon mooy feebar yi nga xamante ne nekkoon na ci ñoom muy amalul jawaarix amalul xulub comme ni ko imaam Xasaali di waxee ci téeram boobu ñuy wax Ihya Ulumuddin amalul xulub yooyu dafa nekk loo xamante ne mën naa dugg ci baatinul ismi ndax su fekkente ne nit ki li muy def jiitalu ci yàlla wala ixlaas amu ci kon bu boobaa loolu lépp jëf ja mën naa doon zahiru sharia kenn du ko mën a jam waaye bu tax li nga xamante ne moom la suñ borom jublu ci moom mu am ko ndax bu dee julli lañ ci jublu mooy nga teew lu màggug yàlla gi waaye am na fu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne du ma nangu julli mukk ci kudut koo xamante ne dafa am xol bu am yërmande innama taxabalu salaata mimman tawaadaa li azamati wa rahmal musab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yàlla nee na julli gi ngeen di julli du ma ko nangu mukk ci kudut koo xamante ne da ngaa sellal sab xol ci am yërmande ci doomu aadama yi euh, te nangu maanaam euh, toroxlu dellowaat sa bopp ci yàlla kooku mooy ki nga xamante ne moom lay tuddi mu mel ne kon jaamu yàlla yépp boo ko xoolee li sëriñ Xaadim Njaay Rachid doon wax juróomi ponki lislaam yépp seeni njariñ ci loolu lay delluwaat mooy raxas xol yi raxas feebari ràgg yi moo moo xam bu dee ci koor la koor gi li jariñ mooy nga delluwaat ci yàlla xam ne eh, am na ñuy xiif ak a mar waaye nga delluwaat ci yàlla xam ne yàlla rek moom moo moom moo yeyoo xiif ak mar ndax maanaam nit ki mën naa euh, mar ci kaw nit ñi mën naa nëbb ci néegam naan wala mu nëbb ci néegam lekk te kenn du ko gis ku yàlla kon koor dafa mel na li tax muy dellowaat nit nit ci ragal yàlla mooy day tax nit ki yàlla rek lay sàmm yàlla rek lay xam ne moo koy fuglu loola bokk na ci li nga xamante ne dana waral nit ki sellaat dana waral nit ki di fugluwaat yàlla kon dafa mel na daal mboolem jaam yàlla yëpp ci li sëriñ Xaadim Njaay Rachid doon wax ci la tënku muy koor muy natt azaka day dugalaat ci nit ki mu xam ne alal ji yàlla moo ko ko jox mu dimbale ci way néew doole ñi ñi néew doole tam day waral loolu mu wax lu mel ne wàllu keñaan du am ci seen digganteeg ñi nga xamante ne nañ danañ bëggante ak yu mel noonu loolu kon njariñal azaka dañ bëggante ak yu mel noonu loolu kon njariñal azaka ngi noonu bu dee aj màkk day waral nit ki toroxlu xam ne moog ñun ñëpp ñoo tolloo daraja fa kanam yàlla delluwaat ci suñ boroom wàcc seeni daraja loolu aj day daal di ñëw ci njariñ loolu julli ñëw kon loolu boo xoolee lislaam jëpp mi ngi delluwaat ci raxas xol yi waaye raxas cër yi ba nga xamante ne loolu muy tilim tilim yooyu sëñ xaadim doon wax lu mel ni ki rëy lu mel ni ki euh, keñaan lu mel ni ki mbañeel lu mel ni ki nay lu mel ni ki euh, bëgge ak yooyu yëpp day da koy raxas ci xol lu mel ne bëgg daraja lu mel ne bëgg àdduna lu mel ne topp bànneex yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ne mboolem li lislaam indi ci ay ponk ci ay jaamu yàlla la muy jariñ mooy musla ci feebar boobu sëriñ Xaadim Njaay Rachid doon waxtaane muy baatinul islam kon bu fekkente ne yow seet nga sa bopp natt nga sa bopp ci jaamu yàlla yi ngay def te natt sa bopp ci feebar yooyu sëriñ Xaadim doon waxtaane nga gis ne mi ngi ci yow war nga xam ne jaamu yàlla yi nga xamante ne yàlla mi ngi koy diglu ah, des na te ko war a defee ndax su fekkente ne ni ko yàlla digle yaa ngi koy def war ngaa gis ci sa bopp ne feebar yooyu sëriñ xaadim di wax yàlla dana la ci musal ndax bu dee julli mi inna salaata tanha anil fahsha'i wal munkar bala ngaa xam ne julli am na njariñ dangay gis ne julli gi mën na laa tee mooy yàlla mën na laa tee dugg ci loo xamante ne du lu neex yàlla fekk gisoo loola ci sa bopp loo bari bari ay rakka na la wóor ne sa julli ga na nga jàpp ne kon njariñ la wala boog sell ga des na bu dee yeneen jaamu yàlla yëpp kon loolu li sëñ Xaadim Njaay Rachid doon waxtaanee dafa jël maanaam li nga yàlla yi sel ko doo mën a mucc ci baatinul ismi boobu ku ci muccut ku ne tam war ngaa seetaat sa bopp nataat ko te xam ne des na nga jéem a sellalaat jéem a xoolaat bu baax ngir mucc sa noonu ko Sëriñ Tuubaa waxee rek maanaam li nga xamante ne moo ko fi moom sëriñ bi moo ko tax a jóg mooy sellal xol yi mooy yaraat nit ñi waaye fekkoon na nit ñi ñu ñu ñu am xam-xam am na ñu doon jàng fekkoon na tam xam-xam tasaaroo ci réew mi waaye lam defaat ci nit ñi moom sëriñ bi mooy delloowaat seeni xol ci yàlla ba ba nga xamante ne koo gis muy dox ci njabootu sëriñ bi wala ci jullit ñi nga xamante ne ci ahlu tasawuf lañ bokk ci mboolem yu ñu mën a bokk tam boo leen gisee la ngay seetlu ca ñoom mooy feebari xol yooye moom la ñu njëkk raxas ci seen bopp comme ni ko sëriñ xaadim waxee loola kon mooy tasawuf tasawuf sellal xot yi ni ko sëriñ xaadim doon waxee ndax xol mooy li nga xamante ne bu sellee rek ndab li set loo ca néew néew rek dana am njariñ te dana sax moo tax euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daa wax ne jëf lum néew néew te jooja moo gën jëf ju bari lool te amutuk sellal kon ñu bañ a guddal rek ndax ginnaaw waajaluñu woon waxtaan wi ñun tam ah dañ ko def ngir wéyal jataay bi rek ñu xam ne sëriñ xaadim daal liñ fi indi lépp nañ ci nataat suñu bopp xoolaat ci ndigal yi suñu boroom yi te bàyyi tare yi te wattandiku bànneex wattandiku yi nga xamante ne mooy yàq ndax àdduna day ware te sëriñ Tuubaa nee na inna salaamata min alxururi la amru rabbi ah asxaabul umóor yi Sëriñ Tuubaa nee na mucc ci wori àdduna walla woru ci sa bopp nee na giñ naa ci sama sama borom man Sëriñ Tuubaa ne lu jafe la ndax nee na woor yooyu day dugg ci nit ki ci biir koo xamante ne sax mi ngi ci ak jaamu yàlla woor yooyu day dugg ci moom ba nga xamante ne jaamu yàlla googu mën na caa woru ba nam ca war a jariñoo du ca wa du ca jariñoo naka noonu ci mooy yàlla gi tam woru da ciy amee kon nit ki bu mu naagu mukk bu dee ki nga xamante ne mi ngi ci jaamu yàlla fu mu toll nay jàpp ne moom bu mu gis dara ci la muy def ci diggam ak boroomam ndax am na lu ñuy wax xoj bu xoj mooy lan mooy gis sa jëf comme ni ko sëriñ bi jàngalee ci jawharu nafis xoj moomu lu jafee mucc la te saa yu amee ci jaamu yàlla rek jaamu yàlla ga day yàqu moo tax bu ngeen gisee xadisu Muaas da ko yonente bi sallallahu alayhi wa di jàngal jëf ju ñu nangu Muaas ko giñ ne ko yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nan la ñuy def ba mucc ndax jëf ji juróom-ñaari asamaan yi asamaan ju nekk kon xam naa ne damay jox sëriñ Mouhamed Abdou Aziz Touré ni mu ko tàmbalee woon rek bi ñuy ci njalbeen bi ñuy tàmbalee waxtaan wi mu jàngoon ay ayat ci alxuraanu karim ñëwaat joxaat ko kàddu gi mu jàngaat alquranul karim waaye nag bii yoon ñu teewlu ko bu baax ndax dafay jàng ñaari façon jàngin maanaam ci aay yi mi jàng yenn aay lay doon waaye nag da koy jàng ci xiraawatu war su noppee jàngaat ko ci xiraawatu xabs su ko ñi nga xam ne ñoo jàngal nag ñu teew loolu bu baax su kenn ku nekk kuy jàng xam ban façon jàngin ngay jàng loolu yaakaar naa aw jàngale ci ñëpp kon ñu teewlu loolu bu baax أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه out here. ما أنزلنا عليك تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعها سيرة الأولى غير سوء إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدنا واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا qaala qad uutiita su'laka yaa Muusaa bismillaahi rrahmaani rrahiim طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا منى بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال صيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال صيرت وإذا العشار عطلت عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت

أشطت وإذا الجحيم صائرت وإذا الجنة أذلفت علمت نفس ما الخيل بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسى والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم